salaamaaleykum jërëjëf sëñ bi benn laaj rek laa doon laaj mooy fi nga commencé woon sa wax ci Seydina Jibril ak Seydatuna Aïcha ci affaire bopp bi nga xam ne daf ko muri ba mu ko muree gisatul Jibril may laaj ndax xadijatu xadijatu may laaj ndax bopp neen bon dafay awra ci jigéen wala déet may laaj su fekkee awra la lan mooy atte jigéen ñi nga xam ne bii du muuru lan du du musóoru lan mooy atteem ci islam jigéen dañ ne léppam awraam la awra la ba ci baatam bi muy wax kon ba mu des kanam gi ak loxo yi li tàmbalee ci tibu jara bi ba ci catu baaraam yi gis ngeen ci fiq ñu naan jigéen suy julli su karawam feeñee dana baamu karawam rek warul feeñ sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha dafa ne woon yonent bi wax na ma ne sallallahu alayhi wa képp ku gis sa karaw dem safara karaw surtout ci lislaam bu jigéen dañ ko teg mu yem ak yaramam ndax ci yaramam la bokk bat moo tax ñuy muuru xam ngeen ni ñuy muuru daañu wàcc seen tuuti ci seen kanam seen i bët ba ci seen catal bakkan la ci seen jël la ñuy muur ba ci seen euh, bakkan loolu la ñuy muur karaw nag bu feeñee moom mu ngi mel ne seeraw feeñ na kon koo xam ne kii da nga def bopp neen def nga la la neex waaye wàcc nga li lislaam santaane ndax bu ñu dee muur euh, baat bopp ah, ba wàcc tuuti ci kanam ndax nit ki mën a noyyi mën a gis fi muy jaar nga xam ne ku ko gis boo ko xamul lool doo ko xàmmee kon karaw ci boppam boole nañ ko ci awra yi nga xam ne ku ko feeñal te tey ko yow mi ko feeñal da nga am bàkkaar ka ko xool itam noonu ki ko xool nag dañu ne lay sa fi nafarati loola bi xayri taamudin xarajun nit ki li mu gis te jubluwu ko woon dafa jekki-jekki rek ne ci dajje duñ ko ci bindal benn bàkkaar bu doon lu gën a garaaw duñ ko ci benn du la mu tey nag delluwaat xool ko loolu la kon ki nga xam ne muuruwul awra yu bari yi xam ne muuruñu day necc leeru ngëm ak leeru salaax leeru jub ci xolu nit ki waaye bu fekkente ne nit ki daw na la man ñi koy feeñal rek ñoom la li ci aay di topp waaye du topp mu ci def waaye nag mën na lor ku nekk malaaka moom loolu daf koy lor daf koy lor dañu ne malaaka am na yu koy lor ci yi doomu aadama yi def ak yi ñu dëkkal malaaka du dugg ci néeg bu xaj nekk wala néeg boo xam ne statut ma nga ca malaaka it du gis awra gis karawu jigéen ak lépp lu dul kanamam ak ñaari loxoom ñu yem ci tibu jar kon xool dafa am ay charte li ngay gis di ko settantal dafa am ay charte ni nga xamee ne xool kaamilu alquran noonu la amee tuyaaba noonu la xool lu ñu xaraamal xoolam noonu la amee bàkkaar kon nag eh, ki koy sabab ak ki koy xool ñoo ciy bokkaale ñoo ciy bokkaale ndax kee moo sabab kee moo jëf kon ki sabab ak ki jëf ñoo ñoo ci yem kon eh, gannaaw Seydina Jibril bañoon na gis karaw Seydatuna Xadija moo tax ñëwatul mu àndu naka loolu kon yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ne dafa amoon benn kuti xaj bu ndaw yi boo xam ne Seydina Xasan xamoo Seydina Useynu moo ko moomoon mu dugg ci gon lal gi malaayka mi bañ a dugg si yonent bi sallallahu alayhi laaj ko lu tax dugg la mu ne ko xaja ngi ci suufu lal bi kon naka noonu nataal yi fu mu nekk du fa nekk photo yi fu mu bari seytaane daf fay làqu seytaane am na yu bari yoo xam ne ci këri nit ñi daf cay làqu seytaane dana làqu ci wund dana làqu ci xaj dana làqu ci mbaam dana làqu ci portele dana làqu ci statut dana làqu ci yu bare bare bare yoo xam ne am na ñaan yoo xam ne ak sikkar yoo xam ne boo koy def da nga war a sore ak yooyu lépp loo gis nag l'islam tere ko wala benn dafa araam wala dañ ko sib am na lu muy jëf ci nit boo gisee yàpp mbaam mbaam xuux l'islam tere ko am na lu muy def ci xol day lëndëmal xol day day lëndëmal leeru ngëm lay wàññi boo ko dee lekk te deret ji nga xam ne moo sosoo ci yàppu mbaam boobu ngay lekk muy daw ci sa yaram day wàññi sa ngëm di ko rongé ni nga xam ne noonu la max di def dénk noonu lay def ci nit ki loolu moo tax sharia tere ko naka loolu lépp lu xaraam noonu lay defee ay tache ci xol benn lëndëm lëndëm xol yooyu benn nit ki day tàyyee jaamu yàlla du sawar ci julli wala buy julli du ci am bànneexu leeru julli du ko dugg wala dañ koy tere jàngum alxuraan maanaam dana ko bëgg te du ko mën yenn yu bari daal eh, yi ñuy tere yu bari moo koy tere wala moo koy jafeeñal nit ki ba eh, bu ko bëggee du ko mën wala dana ci sonn def effort bu mag soog koy mën a def. waaw man de li ñuy war a ñaanal way jur yi laa doon laa doon laaj ñu faatu damaa lu gën a bari ay xul wala ñuy jàng ah, mu bëggoon a waxoon na ba xam xul uwa yooyu kon lu toll noonu lan ci war a jàng lu ci gën daal bi ci des mooy benn hadis bu doon wax naan law lam tus ni bu fekkoon tey du ngeen ma moy day danaa fi indi ñeneen jaam ñoo xam ne dañu may mooy ma di leen jéggal boobu nag moom moom laa mustaxab moom laa bëggoon ku ma ko jàngal bu njëkk bi mbirum euh, néew yi ñuy ñaanal lixlaas ñaanal na néew li ci gën a bari gannaaw faatiha fukk ak benn dafa yombat te bari tuyaaba tuyaaba ji nga xam ne moom mooy jëriñ ka nga xam ne moom lañ koy ñaanal leeral bàmmeelam yaatal ko yokk xéewalam loolu lay jëriñ bu fekkee ku fi soogaa jóge la bismillahi rahmaani rahim nga yem ci jàng ñeen fukki lixlaas daañu ko def salaatu ala nabi it am na benn jëmm bu ma sa romb muy nit ku baax mu romb ay armel am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen cay mbugal mu def ñaar fukki salaatu ala nabi yéeneel leen ko ba mu farombaatee fekk ñañ doon mbugal ñëpp ñu bàyyi leen ki nga kañ ci gënoon a mbugal mbugalatuñ ko moom la laaj xamul na ki ko ñaanal mu ne nit ku nitu yàlla ku baax a fi jaar ba ma ñaanal ba mu ñaanal waa bàmmeel yi ñaar fukki lixlaas ñu jéggal ñëpp sama wàll la ma ci am moo ma tax a texe ba kenn mbugalatuma kon salaatu ala nabi bokk na ci yi ñaanal néew naka noonu itam ayatul kursi yi juróom-ñaaram daañu ko ñaanal néew daañu ñaanal néew juróom-ñaari inna anzalnahu juróom-ñaari li ilaafi quraysin yi ñu mën a ñaanal néew bari na daañu jàngal alquran néew ulama yi am na ci ñoo xam ne littéraliste maanaam xarfi yoone yi ah, neeñu gisuñu ko toxaluñu ko fenn lu dul li ñu yolamal muy jàng suratu yaasin ci bopp kan ci kuy xar-xarle ku nekk ci sukkuraat ñu jàng suurtu yaasin wala ñuy wax di sikkat laa ilaha illallah ci ci wetam ngir mu dégg ko xelam dem ci wala mu toppandoo la waaye doone ko waxal laa ilaha illallah ndax ki nga xam ne mu ngi nekk ci sukkuraat iblis day soppiku ñaari jëmm kii mel ne ndeyam kii mel ne baayam ñu naan ko waxal ne deenaa ci diine yéexoot wala diine nasaraan bu fekkee ne nee nga leen du ma ko wax nag fekk yow mu ko naan waxal laa ilaha illallah mm, dañu defee ne yow lay wax ndax yow li muy gis wala li muy dégg yow doo ko dégg ndax yaa ngi ci àdduna bi moom mu ngi génn adduna euh, bu ko defee ñu ñaaw njort ci moom te ñaaw njort boobu baaxul ci moom moo tax bugguñu muy ñaaw njort ci boppam bugguñu ñeneen ñi di ñaaw njort ci ñoom waaye kon ñi nga xam ne dañu wax ne surtout yaasin rek la ñuy yolamal ak laa ilaha illallah ci wet bopp ku fi jógee euh, surtout yaasin nit ba tey daañu ko waaye alquran jëpp lañu ñu mën a ñaanal néew daañu ko wàcceel néew kaamil yéene ko yool ba loolu lu sax sax la lu am la itam ñi ko weddi la loi guddul rek waaye kon duñ ko weddi ndax loo ama am la lu dëggu la ñaanal néew kon noonu la demee naka noonu ñaanal ba euh, bépp néew boo xam ne benn da nga koo xam wala mos la defal lu baax nga di ko fay njëkk wala ngay ñaan rek néew yëpp yi wala ngay ñaanal néew yi nga xam ne ameel nga leen xàq yëpp rek pour xàq ji dañ ak loolu ñaareelu laaj bi moo doon noonu suñu borom maanaam xaddis bi euh, suñu borom wa xaddisul qudsi xadisul qudsi xadisul euh, sharif li ñu wute comme xadisul qudsi waxi suñ boroom la waaye yonent bi ci ay wax waxinam moo koy waxal boppam loolu la wute alquran nag moom yonent bi soppiwu ci dara yokk ci xaraf waaye ñu ko ci xaraf noonu nañ ko ko waxee noonu la ko indee xadisul qudsi nag waxi yàlla la waaye yonent bi moo koy wax alayhi salaatu wasalaam bu fekkoonte ne bu ngeen ma mooy ma jëli leen fi indi fi ñuy mooy ñu may mooy di ma balu ma di leen jégal suñu turam yi tur bu ci nekk dafa am fu mu aju ndax xafaar jéggalaa kon mënula aju ci lu dul bàkkaar ki muy ki tooñ ñi di ko jéggal te ni nga xamee ne suñu borom turam yépp ak maanaam sifaatam meloom yépp bu ci nekk dafa am lu mu sàkku loo xam ne ci lay jëf ndax suñu borom ba mu sàkkee malaaka malaaka ko waru la mooy mënu koo mooy foofa xafaar du fa feeñ dégg nga te it ñooñu mënuñoo nekk eh, xalifatullahi fil ardi mënuñoo dëkk ci suuf si ndax suuf ñi fi war a dëkk dañuy war a jëfandikoo suuf di ci bay di ci dox te xam nga malaayka aajowul dox ci suuf mën na naaw aajowul mbay ndax du lekk du naan euh, ki nga xam ne moo tax suñu borom bind suuf si mu war fee dëkk war a jëriñoo li fi ne ngir xam xéewalu yàlla xam kàttanam euh, di ko mooy xam njëggalam xam yërmandeem muy bale kooku doomu aadama dong la moo tax bi wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu atajalu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni a'lamu maa laa ta'lamuun wa 'allama aadama al-asmaa' kullahaa thumma 'aradahum 'alaa al-malaa'ikati fa qaala unabbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaalu subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa te sa bu gudd la mooy bi suñu borom xamalee malaayika yi ne leen danaa bind koo xam ne moo may taxawal moo may représenté moo may wuutu ci suuf bind nit malaaka mënul wuutu suñu borom ci suuf ndax du xam xéewal yi mu fi def ak njëggal gi ak it li nga xam ne moom la suñu borom dugal ci biir suuf si te ñu war koo xam mu mel ne bateau boo xam ne dafa teddee woon ci Dakar jëm Indochine ñu xam ñaata nit a ci nekk ñaataa ciy judd fi ba muy àgg foofa lu ñuy soxlawoo muy euh, tawat sàngam dana am nangam a koy faj lépp la koy faj lépp ñu def ko ci lépp fépp fu ñu toll lu fay xew luy faj soj ak loo xam ne bi bis bu géej gi seddee ba sedd wala bis boo xam ne ngelaw li bari na wala bu tàngaayu yu métti lépp lu ñu aajowoo ñu def ko ci suuf si noonu la mel ba nga xam ne suñu borom wàcce na fi aadama yi mu fi indi yëpp te bu doon bu doon malaayka yi kon duñ mën a génne duñ génne or bi ndax duñ ko aajowoo duñ xam lu muy jëriñ duñ xam valeur am duñ mën a génne weñ gu ñu ba mën ci liggéey ay oto ay saxaar ay avion duñ mën a dindi safara ba mën ci togg mën ci leeral ñu mën a itam euh, essance bi nga ko xam ba di mën dawal ci oto wala ñuy dawal avion yi nga xam ne suñu borom def na ko ki nga xam ne daal moo war a wuutu suñu borom ci suuf si day nekk koo xam ne lépp lu suñu bind suñu borom bindoon am fab na ca loola boole ko ci moom muy nit nga xam ne boole na li ci baahima ak li ci malaayika ak li ci seytaane ak li ci rab yépp li ci xaj li ci bukki li ci gaynde li ci jaan li ci lëkk li lépp a ngi ci biir nit ñi wa ma min dabbatin fi ladi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umman amsalukum ma faratna fil kitabi min shay'in waxtaan nañ ko ay yoon ni nga xamee ne nit ñi ay xeeti xeet lañu ñii nit nga xam ne jikkoy janax la ñu amee yàq rek fu ñu toll yàq lu ñu fekk da ngay denc sa xaalis wala nga denc sa téere gën a fonk janax ji ñëw di ko kaj kaj di ko kaj kaj di ko kaj kaj ba nga xam ne soo ñëwee sa xol soo ko yëkkatee sa bi day tàng dootoo ko jëriñoo nga sànni nii nit jikko yu wund la amee seen njëriñal bopp rek fu ñu toog ñu ngay seet lu ñu jëriñoo waaye duñ defal nit ki dara dara dara dara defe dañ na njëriñ daal ci ñoom dafa day guddi bari na rabi àll yëpp ak yooyu la kon borom dafa gàtt dama doon laaj eh, cëngaayal ajjuma gannaaw moom dafay cëngaayal sunna ndax njàpp moom nga ci jàpp mën naa julli farata wala mën na julli farata cëngaay bu dee farata ak bu dee lu ñu sopp dafa am différence ndax njàpp farata la bu fekkee li ngay sangu farat la ni ki ba boo sangoo rek doy na njàpp yóbbaale na njàpp bi boo paree rek sooy boo nga kàbbar julli bu fekkente nag dangay sangu rek ngir lu ñu sopp ni ki da dem ci buur bi wala ngay siyaare ji nitu yàlla ki yooyu yëpp ci nekk sopp nañ ci njàpp njàpp sangu bi nga sangu nga xam ne lu ñu sopp rek la mënu la yóbbaale farata ndax farata bi njàpp bi farata la waaye bu fekkent ne yaa ngi jëf loo xam ne lii mënuloo ko jëf ci lu njàpp xam ne njàpp bi kon farata la njàpp boobu mën nga cee julli wuute naag njàpp bi nga xam ne mi mel ne sangaay bi nga wax xam ne njàpp lu ñu sopp la ni ki tey nuyu ji bóor bi ma wax wala nuyu ji sëriñ bi sëriñ bu baax bi dégg nga wala tukki nga jàpp ngir loolu doo ci mën a julli xam nga ne ndax du farata naka noonu cangaay noonu la mel waaye nag bu fekkente ne cangaay li moom farata la boo noppee soxla wul ngay jàppaat yóbbaale na jàpp noonu. kon cangaay la ajjuma boo ko sangoo léegi bala ngay julli di nga war a jàppaat. bu fekkee ne cangaay la ajjuma yaa ngi koy sangoo te nga xam ne da ngay julli ji nga yéenewaale ci njàpp mi. da nga si mën a julli ji te doo jàppaat waaye dafa laaj yéene farata xam nga ne njàpp sax ci boppam ñaari yéene la ndax sunna yi moom ngi njëkk a toftale teg ci farata yi sunna yi mu ngi tàmbale ci booy raxas sa loxo bi ñetti yoon raxas bi boobu da ngay fas yéene sunna jëf sunna yéene yaa ngi yéene sunna boo raxasee loxo bi raxas galaxndiku ba seraxndiku nag ba fiiru farata yi tàmbali nga yéene farata ci sa kanam booy raxas kanam nga yéene farata nga yéene njàpp farata kon ñaari yéene ci njàpp yéene sunna bi ak yéene farata bi waaye bu fekkee ne ba ngay raxas rek nga yéene raxas sa loxo te raxas sa loxo bi du du farata sunna la nga yéene sunna si boo àggalee njàpp mais doo ci mën a julli ndax farata ji yéene woo ko faw boo tolloo ci sa kanam faw nga yéene farata dañoo soppit nag toftale sunna yi toftale farata yi farata yi moom la alxuraan toftale fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiqi wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn yooyu mooy farata yi sunna yi mooy li ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam yokkal boppam ngir rafetal mooy raxas sa loxo bi ba fii ñetti yoon raxas bi ñetti yoon gallax ndiku ñetti yoon wala ñaar sarax ndiku ñetti yoon wala ñaar wala benn sumatalee yooyu mooy sunna yi nga xam ne ñoom koy toftala delloo si masa bopp bi rek moo ci sunna te moom dafa mun la teqali ko ak masa bi nga xam ne farata la waaye li ci des yëpp sunna yi lañuy ñuy ba mu jeex nga teg ci farata yi tabarakalla bi ma des rek moo de eh, ndax bu fekkee nga xam ne dañuy wax ne ilimaan bu dee jàng kon maam dafa war a noppi ndax maam moom mu jàng fatihaam ci suuf ak mu bàyyi lan moo ci gën xam nga dañu ixtilaaful ulamaa yi rahmatun maa ngi ci ngirum imam malik te du rek waxtu woo xamee ne comme alquran dafa ne wa iza quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum bu ñuy jàng alquran na ngeen déglu te ngeen ne cell ndax yàlla yërëm leen kon fu ñuy jànge alxuraan kenn waratu la wax ilimaan ji kon bu jiitoo bu fekkee ne day biral yaa ngi dégg li muy wax da koy déglu rek bu fekkee nag day yelu ni ki julli baar la wala takkusaan yow it da ngay tari yow it sa saar alxuraan nag dafa foor fooraay goo xam ne suñ koy jàng walla ñuy nodd nit waratu la wax dara ndax wax ci diggante boobu nuñ ko waxee rek day mettil sukuraat moo tax alxuraan fi mu ne bu ñu tegee rajo muy jàng alxuraan bu fekkee nit ñi dañuy waxtaan mënuñu koo déglu nañ ko fay moo gën muy tari alxuraan ñuy wax ndax bàkkaar lay indi kon bu fekkee ne ilimaan ji mu ngi jàng di biral dangay ngay déglu rek alxuraan ji muy wax bu fekkee nag mu ngi yelu yow ngay tari ne moom bismillah rahmaan rahim salaamaaleykum wa rahmatullah dama bëggoon a laaj ñaari laaj bu njëkk bi mooy dañ ne ci biir julli boo tolloo ci sujjóot fa ngay gën a jege sa boroom mën nga fa boo sàbbaalee ba noppi nga gaaw ñaan fa sa soxla ñaan googu ñu ne bu fekkente ne dégg mënoo ko wax ci ak kàllaama ak arab mën nga koo wax ci kàllaama gi nga nàmp ma doon laaj ndax dina dagan nga nga biral ko wax ko ci kaw wala danga koy wax ci sa xel ak itam foofa ndax danga nga mën a ñaan ci darajey sëb sëriñ ndax sëriñ boobu turwa da koy mën nga koo tudd ndax tudd ga dana yàq jullit wala ndax boo ko defee ba noppi itam danga nga boo sëlmalee ndax danga nga sujjóot ba'da salaam ñaareel bi mooy euh, ci ba tey ci biir julli su fekkante ne da ngay julli fu ci bërëb boo xam ne dafa am lu mel ne ay photo walla ay statue julli foofu dama xiyaas ne biir jumaa comme que amul benn décoration buy jëmmal lenn lu dul euh, euh, luy teewal màggug suñ borom comme que da ngay julli ci béréb boo xam ne dafa am ay photo wala ay statue ndax statue yooyu wala photo yooyu dana yàq julli gi la dana wàññi ci sa yool dara soo jàngee muxtasar Cheikh Khalil dana ne la bérébu sujjóot bérébu ñaanukaay la boo mënee arab nga wax ko ci arab boo mënul arab nga wax ko ca làmmiñ wa nga nàmp wa nga wa nga dégg waaye sib nañu ku mën a wax ci arab muy wax ci weneen làmmiñ wudul arab sib nañ ko julli nag ci ni nga wax ne ndax man ngaa ñaan booy ñaan da koy biral mën nga sañ nga koo biral wala da nga koy wax ci sa xel doo ko wax ci sa xel rek waaye biral mooy nga wax bañ di ko dégg waaye mën nga ko wax ndànk ni ngay waxee ni ngay sàbbaaye nga koy waxee li ngay wax it ne ndax mën nga ñaan ci sa barke sëriñ julli day béréb bu wéetal yàlla dangay ñaan rek suñu borom doo ñaan sax ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam wala keneen ndax julli déeyaale ak suñu borom la te foofu xadra ba nga nekk ca xadra alxadrat xadratu bostin dara nekku fa lu dul yàlla rek lañ fa doo fa mën a boole yàlla ak dara diggante boobu moom boo dee ñaan dangay ñaan rek ci màggug yàlla ak tabeem gi ndax li yonante bi sallallahu la wasallam ne bu ngeen jàppee ci seen wóob na ngeen farlu ci sàbbaal yàlla bu ngeen këppee seen jën na ngeen farlu ci ñaan li ko waral maanaam phase yi julli yépp ba phase yi jeex phase bu ci nekk dafa am loo xam ne moo ko tax a jóg te moom la ñu sant jullit bi boo taxawee di jàng alquran na nga teewlu ne yaa ngi taxam taxaw ci kanamu yàlla li nga xam ne mu ngi jàlloog sa baatin bépp sa biir sa xol sa xel sa ngi jàlloog moom mel ne yaa ngi taxaw ci kanamam ci yowmal qiyaam alquran di ngay jàng dañu wax ne teewlu dafa am ay xeet bi ci gën mooy sa fexel ñii dañuy nattale ne ñi ngi taxaw ci kanamu yàlla ñii dañuy nattale ne ñi nga ca xadra ba ñi leen yàlla tiime ñu teewlu ko waaye li gën nga xam ne moo dul faatal li xarob ci julli mooy alxuraan ji ngay jàng sa xel ne ci li ngay jàng nga def ci sa xel mooy teewlu gi gën dafa am ci ulamaaw ahlu tasawuf koo xam ne dafa ne man day ba tey mën a gumaa të jax-jaxal ci julli maanaam sama xel di dem ci bu may julli ci leneen ñu laaj ko ne ko ci mbiri àdduna mu ne la xawla yàlla tere julli sama xel dem ci àdduna loolu kay ñu wàññi sama daraja lu toll ne diggante asamaan ak suufa ma ko gënal maanaam li sama xel dem kaay mooy sama xel mooy dem ci sama digg ak sama borom sama taxawaay bu ma taxaw ci kanamam ba sama xel du ñàkk nekk ci julli gi bu ko waxee imaam al Xasaali ne diw day gis nga seytaane kenn ku nekk ak fam lay fexeele ki nga xam ne ma xam ne mënu seytaane mënu ko seytaane xam ne mënu ko fexeel ba yóbbu xelam ci àdduna ci waxtu julleem muy fexe ba yóbbu xelam feneen foo xam ne euh, li mu fi xelam waroon a dem a gën ci moom maanaam li xelam waroon a dem ci alxuraan ji muy jàng ak li muy wax buy julli mu seytaane fexe ba jëlee foofu xelam yóbbu ko ci màggu suñu borom gi ak ragal gi muy ragal suñu borom ak li loolu baax baax mu xam ne mënu ko yóbbu ci lu bon mu yóbbu ko ci loo xam ne dana baax waaye li mu doon defe ko gën a baax maanaam li mu waroon defe ko gën a baax am ci awliya wi ñu ko dégg ne ah diw loolu ko yàlla defal ñun defaluñu ko xam ne kon boo taxawee li ngay jàng na ci sa xel nekk ndax sa xel nekk ci li ngay jàng ni ko Abdullah ibn Abbas waxee ak Imam al-Ghazali soo jàppee say wóom ni ngay sàbbaa foofu yaa ngir fas sellu suñu borom gi ak màggam gi ak réyaayam gi ak sañ-sañam gi boo këppee sa jënat yaa ngi teewlu xéewalam yu bari yi ak tabeem gi ak rëyaayam gi ak sañsañam bi boo këppee sa jën yaa ngi teewlu xéewalam yu bari yi ak tabeem gi di ko ñaan ndax foofu nga gën a jege su ko suñu borom joxe julli benn jaam jëlu ko benn jaam ni ko loolu moo tax julli di gën a wéetal yàlla mooy liy boole jaam bi ak boromam liy fab xolu jaam bi sësale ko ca xadra ba nit ki bu kàbbaree wax nañ ko ba tàyyee signé na mu ne ko signé ak suñu borom ne ko ba ci samay noo ak sama xel ak sama nopp ak sama lamiñ ak sama lépp ya ko ci yow la jublu sañu maa xalaat leneen sañu maa wax leneen sañu maa dégg leneen sañu maa def leneen dara kon sa lépp inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan suñu borom léegi nga lépp léegi yaa ngi mel ne yaa nga ci xadra ba li ngay wax ak moom nag mooy alquran ji ngay jàng ci sa xel nekk. waaye waxtu woo xamee ne yaa ngi kabbar yaa ngi sujjóot di ñaan bu sa xel dem ci leneen du dul yàlla bu sa xel dem ci darajey kenn di ca ñaan wala ndax yaa ngi jàmm yàlla bi nga fasanteeg yàlla bi nga bi nga signé contrat ak yàlla ne koy ci fii ba bu may sëlmal lépp ci yow la war ngaa fàtte lépp kon lu dul yàlla ba génn ci julli gi ba noppi nag mooy ñaan waaye doo ko biral waaye doo ko wax ci sa xel da koy wax ndànk ni ngay sabbaa ni ngay waxee subhaana rabbil azim wa bihamdihi ak ni ngay waxee subhaana rabbil ala allahumma ighfir li noonu nga koy waxee du loolu du loolu rek li mu doon laaj lu des déedéet sujjóot waru ci ndax ci julli gi la bokk gis nga ñi nga xam ne dañoo mën a teewlu di teewlu di teewlu ba nga xam ne day mujj li ñuy teewlu dañ koy gis ci seen basiira moo koy mooy fël ci seen seen basar seen gis ba ñu defee ne seen bët lañ koy gisee dañuy jàll malaayka yi jàllu arasa kursi kumpa yu bari yonente bi sallallahu alayhi wasallam kabar na waxtu takkusaan ci Madinatul Munawwara bi mu tàmbalee julli ba mu yàgg mu jéggi benn jéego tàllal loxoom nee na dañ ko wan àjjana ba mu bëgg cee wat benn meññent nee na meññent boobu bu ko wattoon rek waa Madina gépp dana leen doy dootuñu danañ ci def jeex na loolu lu ci def waaw bi dama dama bëggoon a xam Euh, su fekkente ne foofu ci ñàkk xam jëme na la ci ñaan ci daraje yonent bi sallallahu wala ci sa daraje sëriñ ndax julli julli yooyu nga ko defee da nga koy baamtu da nga koy fay wala doo ko fay doo ko sujjootal bu la ko waxee nag ba nga xam ko nga bañ koo defati amoon na deuxième question maanaam ñaareelu laaj bi moo doon kuy julli ci béréb bu am ay photo wala ay ay esthétique ndax loolu dana yàq julli bi. du yàq julli xam nga julli dafa am nu ko sharia gisee ak li ñuy wax tasawuf sharia boo jàppee ci ndox mu sell ndox moo xam ne soppikuwul ci xetam walla ci cafkaam walla ci meloom matal njàpp ni kabar jublu penku li nga sol laab bërëb bi nga nekk laab nga jublu penku boo jullee matal rakka rukoo yi ak sujjóot yi ba mu àgg bu fekkoonte ne ba nga kabare sa xel a ngi ci fukki million sa xel a ngi ci Paris sa xel a ngi ci Moscou sa xel a ngi ci dëkk bu nekk ba sëlmalit sharia moom du la ne julliwaatal yoonam ñëw ca ndax yonente bi sallallahu alayhi dafa ne digal nañ ma ma xeex ak nit ñi ba ñu wax laa ilaha illallah taxawal julli asaka aj màkka bu ñu ko mënee koor yàlla nag wa xisaabuhum alallahi suñu boroom moo leen di xisaab léegi biir ulamaaw yi ak fuqaaw yi atte mënuñu koo atte atte wuñ ko léegi boo defee loolu rek nee ñu nga julli nga say waaye biir nag la yàlla ci boppam moo koy atte maanaam la sa xol doon xalaat fépp foofu xamee ne sa xol dem na ci wala sa xel leneen lu bokkul ak julli gi loola duñ la ca fay dara te mën na dem ba nga am ca bugal léegi nan nga ko wax wala sax bërëb bi nga xam ne dafa am ay bërëb bi nga xam ne nag sharia moom lim lay sant ci bërëb bi na laab rek bu mu itam bërëb bu ñu fëkk maanaam bërëb bu daganul masalan tey suuf soo xam ne keneen a ko moomoon nga fexe ba am sa ay pexe ba layoog moom ba yey ko ba nekk def ko sa kër def ci sa jàkka boo fa jullee du wér léegi nag bu fekkente ne bërëb bi moom boo sañ a jullee la benn nga moom ko wala muy jàkka wala ki ko moom bàyyi la nga julli fi mu laab lu fi mën a nekk ci ay statut yooyu yëpp teewul julli nga julli bu ñu waxee nag ne statut du dugg ci malaaka du dugg fu mu nekk léegi bi ngay julli malaaka yërmande néewu fii kooku baatin la yoon sharia du la ne julli waatal wala sa julli yàqu na wala sa julli baaxul waaye nag yow ci sa bopp suñu borom xam na ndax nangu na sa julli gi wala nanguwu ko xam na ndax genn wàllu julli gi moo compté moom lañu lay fay wala quart bi wala dixième bi wala déet ndax julli dafa am yu ci bokk tey mbiru baatin mooy benn teewlu li malaaka mi xaj bi nekk nanguwu fee dugg te bi ngay julli yaa ngi ñaan te malaaka yërmande yi ñoo naan amiin bu la séré annewul sa julli baaxul it yow xam nga ne sa julli wàññeeku na lu bari ndax fi ngay jullee malaaka yërmande nekku fa ngay ñaan mu naan amiin te it dañu ne moom statut moom araam na xool sax dañu ne eh, statut timsal li annahu munkarun wa mushahadatul munkari gayru jaizatin lépp loo xam ne munkar la di ko xool daganul kon nag loo xam ne xool ko daganul boo fa dee julli bañ koo xool bërëb béréb ba ci boppam comme jëmm jaa nga fa la ñuy bañ a xoola nga fa xam nga lu bon ba duñ ko xool dëgg yàlla moom baaxul ndax julli boo gisee julli ci mbooloo ëpp tuyaaba wala julli ci bi ndax bërëb yi seen bopp dañoo gënante bërëb yi ci suuf ni bés bés yi gënaante béréb yi dañ ko gënaante noonu nit ñi gënante gënaante lépp noonu la gëma gënaante weeru koor ngëneel li mu am beneen weer amu ko bisu ajuma ak guddi ajuma ngëneel li mu am beneen bis ak beneen guddi amu ko laylatul qadar noonu naka noonu bërëb yi itam bu ñu ko seetee rawdu rawdatu sharifa madinatu munawwara fa yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ngëneel lim am beneen ngëneel li ko màkk fa kaaba ga nekk ngëneel lim am beneen ngëneel amu ko fu ñu denc ab yonent wala waliyu wala aalim abid ngëneel la fa nekk nekkul ci feneen fu ko amul ba tey kon béréb bi nga xam ne dafa am ay statut ak loo xam ne munkar la amul bariwul yërmande yàlla leer leeruk yërmande yàlla tabbiwu fa waaye nag mën na la sharia ci boppam moo la julli loo waat waaye yow ci sa bopp boo xamee dara danga xam ne julli gi doyu la yow ndax danga xam ne yi ci dugg bari na wàññi na dana buñ ko nangoo dana wàññi yool ba de lool jeex na sëñ bi doon wax sëñ bi muy ñaan sëñ bi ñu ñaaxaat nit ñi daal ci jàgg fiq ndax euh, question yi am na ci yoo xam ne nii ñàkk jàng la moo ko waral ndax yu bare bari daal ci dafa war a góorlu jéem koo xam ndax yu ci bare bari boo jàngee tuuti rek donc waruñ koo xam te it mu kàllaf mu ne war na xam lu diineem waaw mu ne woon nag balaa sëñ bee noppi mu ñaaxaat nit ñi daal ci ñu góorgóorlu ci jàng seen diine ndax am na ci yoo xam ne waaw sëñ sëñ war War rek moo moo ko doonu ñaan waaw jàng say farata moom moom farata la képp waxoon naa wax naa ko sax démb fii naa jàng ba xam na ngay jullee na ngay woore nangay ngay génnee asaka li nga xam ne asaka dana ci war ni ngay aje yooyu yëpp farata la ci nit ki faw nga xam sa ay farata li nga xam ne nag moom mooy fardu kifaaya nga xam ne bu ko ci ñennat defee ñi ci des mën nañoo dem topp ci seen yeneen i soxla mooy jéeju ci xam-xam ba nga xam ne bu ñu gagee wala ñu jaaxle nga leeralal leen kooku moom bu amee ñu ko defi rek mooy li ma waxoon falaw laa ci alquran falaw laa nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fi diini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim kooku moom bu fekkente ne dëkk bu nekk am na ca ak kuréel ba bon bon fukki nit jàng nañ ca bu baax fiq ak tawxid baax doy na ñi ci euh, wàcc na ñëpp li nga xam ne nag moom moom mooy tax nga xam say farata moom kenn mënu la koo defal kenn ku ne yàqu war a xamal sa bopp na ngay jullee julli lu koy yàq bu yàqoo yàqu boo xam ne mën nañ koo defar la wala yàqu boo xam ne kenn mënu koo defar wala benn rakkaa ca yàqu da koy indi <coughs> boo paree sujjóot li waral qabla salaam ak ba'da salaam ak julli ki nga xam ne da ko war a julliwaat lépp a yàqu wala julli nga xam ne sopp nañu rek nga baamuwaat ko waaye du farata du sunna bu la neexee bañ koo baamu yooyu yëpp nit ki daf ko war a xam te jafewul jafewul ndax bu nekk nit ñi di sonn ci loo xam ne lee ko gën a war ñu di ca sonn coono boo xam ne buñ buñ ko doon jéem a sonn ci lii buñ ko séddale woon sax fukki xaaj benn xaaj ba rek duñ ca sonn lu mu toll kon euh, ñàkk ko ittewoo lool la waaye jafewul ci am na fi jamono yoo xam ne ci bi ñuy tàmbalee jàngale muxtasar téere fiq bu ama am solo xam ne ku ko jàng sax moom da ngay daal di doon mu faqih alif ngay doon waaye ibnu Ashir rek ko jàng téere yu bari wax nañ ne ko ko jàng sa faratay jàng jeex na tàmbale na nanu jàngale ci jàkk ji yu bari di fi ñëw di dégloo yàlla dogal gannaaw gi ñu di ko def ca jumaa ji nañu bari du ñëw waaye euh, daanaka ni mu nekk farata ci ñi war a xam lu daanaka ci ñi war a xamle it ak ñi mën a xamle daanaka mooy yomit nekk na ko ci ñoom farata lu ban ban waroon nañu am kenn koo xam ne fii benn muy takkusaan wala waxtu wu xam ne mi am nag jot ndax doon yu muy gën a woyof ak ibnu ashir mu di ci joxe ay ay dërs ñiy jàng seen farata ko xam ndax lu rëy la te loo xam ne du naax saay la te dañ koy laaj ndax jaamu boo suñu borom dafa ne fa illam taarifuni kayfa taabuduuni bu ngeen ma xamul na ngeen may jaamoo te ni mu bëggee ñu jaamoo ko noonu lépp wax na ko yépp ulama yi ñoom faram fàcce nañ ko bind ay téere def lu nekk ngir nit ñi xam ko ndax xam ne farata la ci ñoom war nañ koo xam ne ñu ne nag du ñu yomal xiyaam du ñu jàpp ñi xamul di leen mbugal ci seen ñàkk xam googu feek laa njëkku ñoo laaj ñi xamle ndax nangu woon nañoo xamle ndax bu fekkee ne bëgg nga xam te gisuloo ko la xamal doo mën a xam waaye bu fekkee ne nit ki wan ne ne moom mu ngi ci seen disposition nangu naa xamle bu boobaa ku xamul nag bu ëllëgee dañ yow la ñuy laaj ci yow la ñuy dal ci sa kaw lu tax xamul woon gisoon nga ku la na nga ko xamal fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna loolu la alquran wax fiq nag lu bon bon moom dafay loo xam ne lu mënul ñàkk la ndax nit ki faw mu jaamu faw julli juróom moom ak koor weer wi ak dem Makka bu ko mënee ak asaka ak yooyu lee moom fokk mu def ko gannaaw julli la fokk mu def ko bu koy def nag war na fexe ba xam nan la koy defee bu fekkee ne sax amul jotu fab téeram di jàng bu ko itteel na koy laaj lu ko ci jaaxal na koy laaj bu yàggee daf ko xam ndax jàng bis bu ne ñu wax ko jàng yemul ci ubbi téere rek di jàng li rajo bi wax ku ko déglu fekk muy loo xamul woon boo ko xamee xam-xam la boo xam ne jàng ko dem laaj nit tam mu wax la wutiinu xam-xam la fekk itam kuy wax loo xam ne lii xam-xam la ay masala fiq nga fexe ba déglu ko bu baax ba xam ko loo ca loo ca lënt nga laajaat ko kooku itam jàng la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahabaam yi nga xam ne lépp lu ñu ñi xam ci lislaam ci ñoom lañ ko jëlee kenn amu ci woon téere wala allo di ko jàng dañu daan toog rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee ñu jàpp ko li mu wax ñu jàpp ko rek ci la seen xam-xam boobu jóge xam-xam bu bare bare bari boo xam ne xam-xam bi nga gis ci adduna bépp mu jóge ci mu bokk ci lislaam ci ñoom la jóge te amu ci kenn koo xam ne kii da nga daan tëral lu yor sa téere ñu di la jàngal ngay dem ci sëriñ bi mu dala jàngal dañu daan toog ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di nekk ak moom ci jamonoy xare ak jamonoy jàmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi imam bi nga xam ne mooy jiite julli bi faw waxtu wu nekk mooy général bi nga xam ne mooy jiite xare bi waxtu wu nekk mooy xaasi yi nga xam ne mooy atti ñi waxtu wu nekk mooy mufti bi nga xam ne ko am lu la lënt ci lislaam moo la koy gàgganti mooy itam bu la neexee nga tuddee ko administrateur wala président wala gouverneur ki nga xam ne itam moo amee atteb nguur gi maanaam buñ ko tuddee nguur ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba koy suñu borom ne nga tànn nekk buur nekk yonent mu ne déedéet naa tànn nekk yonent nekk aji ñàkk kon du buur bañ ne ko sax ba tànn googu mu tànn ñàkk ak nubuwa daanaka ñi ko gën a jege ci saxaaba yi mu nekk sa xalifa jafe na sidna alin moo ko ci nekk te yéex na lool moo mujj ci xolofaa wala baay te it euh, matalewul ndax booba xawaari yaa ngi fii mu ayatu na bi sufiyaan a ngi fii dégg nga ñeneen a ngi fii ñeneen ni fi ñoo xam ne àndu ñoo ne àndu ñoo moom ak ñeneen ci saxaaba yi mag sa diggante Talha ak Zubayr rek ñeneen ak ñeneen kon euh, sallallahu alayhi dafa te woon lépp lu président war a liggéey bu mu am lu mu war a ittiwa lu mu war a def mi ngi koy def lu qaadi bi war a def mi ngi koy def lu alim bi war a def mi ngi koy def lu euh, imam bi war a def mi ngi koy def lu général bi war a def mi ngi koy def ak lépp loo xam ne maanaam liggéey la bu war a euh, chargé nit daf ko boole woon yépp te teewul mu nekk ci këram ni góor ñëpp mën a amee seen kër dana bañ a manqué lépp lijjanti lépp ak li mu nekk yonent nit ñëpp déggal ko topp ci gannaaw mi mu nekk ku woyof ba nga xam ne bu saaba yi toogee buy ñëw du nangu ñu jóg dogale ko nuyu ko du nangu itam ñu xajal ko ci seen diggante day fa mu yem rek fa nit ña yem bu agsee foofa lay toog muy nit koo xam ne bam daf daan xottiku moo koy ñawal boppam di ñaw itam dàllam day toog ak ñu ñàkk ñi ak ñi nga xam ne euh, euh, bu ñu du ñu am lu ñu lekk wala lu ñu sangoo bu ñu tawatee day ñëw di leen di leen di leen euh, lijjanti di toog ak ñoom di leen waxtaanal di leen faj di wax ak xale yi tuuti yi xale bu tuuti boo xam ne dafa am picc picc mi dee mu di ko laaj na picc ma def ana picc ma nekk koo xam ne benn bis muy dox ak sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mu yàgg mu ne ko eh, yow yaa ma xam nga wax ba ne ko moom yaa ma dàq daw mu ne ko déedéet maa la dàq da mu ne ko déedéet dàqloo ma daw nan nan rawante ñu rawante Seydina Aïcha raw ko ñu toog ba nga xam ne Seydina Aïcha am na yaram mu ne ko nan rawante na ñu rawante yonent bi sallallahu alayhi raw ko ne ko haadihi bi tilka léegi rawoon nga ba tey raw naa la nga xam ne woyof ci moom la yem am xel ci moom la yem farlu ci moom la yem fit ci moom la yem ngor ci moom la yem xam ci moom la yem nit koo xam ne fu nekk yaa nga fa fu nekk yaa nga fa saxaaba yi kenn ku ci nekk da ngay mel ne musuloo tàggoog moom li mu wax lépp te nit la woon koo xam ne ku noppi ku yàgg noppi la tawilu sukuutin saalimun sabruhu daqiqu mashrabatin mu rajab ak li nga xam ne dafa daan nit ku faral di noppi yépp buñ seetee xaddis yi nga xam ne jëlee nañ ko ci moom te lépp di lu nit ñi ci yàlla di xam-xam bu xóot boo xam ne day wamat jaam ñi ba teg leen ci siraatul mustaqim li nga ci xam ne ñeneen ñi yokk nañ ko ci saay saay si nga xam ne dañoo bëgg a yàq diine di ko sosal ay wax bu ñu dindee xaddis yi nga ci xam ne wér na ulama yi wérlu nañu ne moom moo ko wax yépp buñ ko seetee ci dundam gi mu dund bi mu nekk yonent ñaar fukki at ak ñett yi nga seet kon bis bu nekk dana war wax ci xaddis loo xam ne dana mat juróom-ñetti téeméeri xaddis nga xam ne kooku kéemaan la waaye kéemaan gi mu doon buñ ko bëggee xam nanu seet sax ci olama yu ñennat limaamu Shafii radiallahu anhu seet nañu fan yi mu dund ñu ne bu ñu seddalee woon li mu bind ci fan yi mu dund bu fekkoon ne fan yi mu dund yépp liggéeyu ci dara lu dul bind ay téere yoo xam ne day jàngale lislaam buñ ko séddale woon ci fan yi mu dund dañuy gis ne bis bu ne kon la wax ne war na ko cee bind nit mënu koo bind ci bis maanaam li mu dund lépp bu ko doon bindit waru la toll ne li mu bind ni mu toll te teewul daf daan jàngale di toog di jàng alxuraan bu masaan julli gee ubbi kaamil bi du ko ub lu dul mu julli war a julli fajar te bëccëg bi day jàngale di jàngale di jàng te fu mu toll mu ngi boole ñaari feebar ñetti feebar ñeenti feebar loolu lépp teewul bind na loolu lépp ñu ne euh, Abu Hamid al-Ghazali euh, séddale nañu fan yi mu dund lim bind séddale nañ ko ci ci fan yi mu bind mu mel nag bis bu nekk bind na fukki kaye yu fees te gis nañ ne bi mu daataan bind dund na lu yàgg li mu bind te moom fanam guddul itam juróom fukki at ak juróom la dund te itam def na xalwa fukki at te itam daf daan jàngale amee cheram te faculté ba di jàngal ay ulama di def ay muhaadaraat di jaamu yàlla di woor di def yeneen yoo xam ne bokkul ak bind ñu gis ne kon euh, nitu yàlla suñu borom dana leen may yaatu goo xam ne seenu dund dana ko yaatu te nit ñi duñ ko gis ci saahir ci at yi ñuy dund waaye buñ seetee liñ fiy def rek day daal di doon yéeme Cheikh Omarul Fouti dañu wax ne juróom-ñaar fukki at la dund Cheikh Omar Fouti yu jàng na ba nga xam ne ulamaaw ya nekk ca Misra ak ya nekk ca Iraq oh, rawuñu ko baayam du buur amul woon alal jamono yi muy dem Makka ci la dem Makka gën a jafe ndax booba duggul bato duggul avion avion mu waxi nopp mu fexe ba ci fukki at lëmbër réew yi di woote jëme ci yàlla di préparer waaj di jënd ay fetal ak puudar ak i gànnaay xeex ci fukki at mokkal réew yu bari mu seet bu fekkoonte ne fi mu àgg ci xam-xam dundam gépp dafa doon jàng rek du mën a weesu lool mu seet ne bu fekkoon ne dafa doon préparer jihaad ji rek nit koo xam ne amuloo alal nit ñi musuñu la topp nekkuloo doomu buur ànduloog ay nit yu borom doole yu lay dimbali yow kenn yaa jóg ñu seet la loolu mu jihaar jooju rek bu ko defoon ci dundam doy na sëkk ba ba jaaxal ñu bari ñu seet itam li mu bind nag ci téere nga xam ne li ci ëpp tubaab yi sàcc nañ ko mu doy kéemaan ñu xam ne kon nitu suñu borom te euh, murid yi daañu wax ne sëñ bi lim bind naan juróom-ñaari ton la juróom-ñaari ton ana ko ko mën a bind te dafa ne salaatu sitta bi ma bi ma taxi sitta taati baatama ak saay kon e, nit yàlla yi suñu borom dafa barkeel seen dund ba ñu mën a def loo xam ne ñeneen fukki nit ñu dul ñoom ñu bokkoon daje it duñ ko mën a def kon nag rawat kon nag yonent mu nekk fu nekk ba suñu borom ne ko wa innaka xuluqin azimin nga xam ne malaayika yi malaayika yi ni mu ëppee kattan doomu aadama yi nga xam ne seen xeetu jaamu yépp la suñu borom booleel jullit ñi ci julli ndax malaayka muy rukkoo day rukkoo rek ba ba di taxaw du siggi malaayka mi taxaw di jàng day taxaw rek ba ba taxaw du sëgg malaayka mi sujjóot noonu waaye kenn ku ci nekk ci xeetu jaamu wa ngay jaamu ak nga xam ne day sàbbaa rek dana ci kawe ay maqaama yoo xam ne benn doomu aadama bu ñu dajalee woon doomu aadama yëpp duñ ko mën waaye ñooñu ñooñu ñëpp buñ boolee seen maqaama yooyu yëpp ak seen yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam féete na leen kaw ba nga xam ne ëpp na leen jëf ëpp jëf goo xam ne gën leen a xam yàlla gën leen koo jege gën a xam ak gën a jege goo xam ne mu yàqalu ko mu mel ne doomu aadama kese luy dal doomu aadama mu metti bu dalee ci moom mu metti woyofal gi mu woyofal itam àdduna benn bis muy julli jiit fett ko mu julli ba àggale fab dàllam dóor jiit bi ba mu dee mu ne suñu borom rëbb na jiit xamul kuy julli xamul yonent benn bis mu mu war ci mbaam Seydina Abu Hurayra taxaw mu ne ko ñëwal ma toggal ñëwal yéeg mu bëgg a yéeg yonent bi tàllal tànkam ne ko dëggal ci sama tànk mu dëgg ci tànkam ñu ànd na xërëf ci suuf mu jógaat yéegaat dal ne Abu Hurayra dëggalaat ci sama tànk mu dëggaat ñu ànd ne birib ci suuf dellu yéegaat tàllal ko tànkam mu ne ku yi duma la daaneel ñetti yoon nag loolu moom du sotti nga xam ne dañu wax ne yonent na mu gën a niroog nit ñi na la gën a mate ndax yonent bi nga xam ne dañ koo sàkkal ay mujisaat mu mel ne ki buur bi yónni jox ko ay firnde xam na ne bu demee moom rek duñ ko duñ ko gëm waaye ki nga xam ne xam na ne bu ko joxul firnde sax bu demee ci kattanam ak meloom daañ ko gëm ko gën a mat ba tax benn nit doon na ma laaj ne dafa am ku ne ko yontaala Isa daal moom ni mu ko gisee euh, kenn waru ko gën a màgg moo war a gën a màgg yonent yëpp ndax benn moom amul bàyyi loolu kéemaan la te te mu juddu amul bàyyi loolu doy na waar ñaareel bi bi mu nekkee ci berse bi maanaam bi mu nekkee liir rek la tàmbalee wax la doon wax loolu ba tey mu ne yéeme na ba noppi suñu borom ne Isa ruuxullaahi ruuxu suñu borom la lim ba noppi ne daf daan dekkal ñu dee mu ni man bu ma dee seet sama xel rek damay defee ne moo gën a kawe ko nag déedéet da ko xiyaas ci lu dul xiyaasukaay ba donc leen da leen a natte ci àndaar ju bokku ak ja nga leen war a natte ay saa benn bi mu waxee te fekk muy liir kooku kéemaanu yàlla rek la woon pour setal yaayam la ñeneen ñu dul Eesa wax nañ fil mahdi xolaamu Jurayj ak ñett ñoo xam ne wax nañ ci seen mahd lu gën a kéemaane loolu am na ci wàll yi nga xam ne ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu bokk ñoo xam ne woor nañu ci mahd xanaa ki wax woor a ko gën a jafe liir buy woor kéemaan dara mënu ko gën a kéemaane ñaareel bi ba nga ne Isa daf daan dundal ku dee loolu mooy li ma waxoon léegi ne firnde buñ ko jox ngir nit ñi gëm ko ndax xam ngeen ne yahut yi ñoom li ñu teg yonent Yàlla Isa baaxul kenn du ko wax maanaam doom ju judduwul ci yoon ndax ñoom na ma yàlla baal fa Najaar boobu ñu wax Joseph le charpentier bi nga xam ne moom la bokkaloon ci temple bi maanam buñ ñu dee wax euh, comme jàkka fi lañ doon jaamoo yàlla kooku mbokkam la comme Mariama ni ma ko waxoon sànq ne bi mu juddoogul baayam dafa nisaroon ne daf koy séddee yàlla suñu borom rek du du du soxla benn service am du ko sant dara du ko yónni sax du mu juddoo nag nekkul góor lu nekk jigéen mu am ci tuuti naqar ñu ne nag góor ak jigéen yëpp yam ku baax rek baax nga ku baaxul baaxuloo Mariam du liggéeyee lu dul nekk ci jaamukaayu jaaw jaamukaayu yàlla bi di bale di raxas di taal di di koleñ bu jaamoo yàlla ba ndox mi mu amoon jeex mu dem tànqi ca mar ma ca gannaaw kër ga ndox benn bis bi mu ñëwee fekk Yuusufa itam noonu la daan jaamoo moom foofu bu seen ndox jeexal jeexandoo ñoom ñaar ñooy ànd dem tanqi ndox bii ndox foofu benn bis nag Mariam ndoxam jeex Yuusuf ndoxam jeexul mu ne ko nan duy ndox mu ne man sama ndox jeexul moom mu dem di duy mu dikkee ba jub mar mi mu daal di dindi robe bi teg suuf daal di wokk siram noonu di xuus mu dal di gis benn xale lu góor bu rafet taxaw ci kanamam mu ne inni a'uuzu bi rahmaani minka in kunta taqiyan maa ngi muslu yàlla ci yow nëb ba ma euh, def nii dugg ci ndox mi ngay ñëw mu ne ko man kat duma nit malaaka bu suñ yebal laa pour indil la doom ji mu lay jox mu ne ko loolu mënul nekk man jotewuma kenn dara bay nekk doom nga xam ne booba Isa roox gi la suñ borom tabaraka wa taala jox Jibril mu war ko ëf ci Mariam ne bu fekkoon ne ba mu agsi rek daf ko dal waxu ak moom deful ak moom dara dafa dal di rek ëf ko roox gi boo Isa juddoo daanaka day nekk malaayika day amee nature bu tranchante ba nit ñi duñ ko mën a jege du mën a nekk yonent di leen teg ci yoon di leen digal di leen tere ñu di ko roy du mën a nekk sidna jibril kon noonu mu niroo nit muy wax ak mariama mariama di ko tontu ba mariam euh, miis ko maanaam daal léegi euh, ni mu ko jaaxale woon jaaxalatu ko léegi euh, comme ni nga xam ne ku góor ak ku jigéen suñu taxawee noonu di wax ba mu yàgg am loo xam ne xelam dem na ci dégg nga sidna jibril soog a ëf tooyaayu gémmiñu sidna jibril ak loolu nga xam ne mënuma ko wax moo tax yonte yàlla Isa gën a niru nit loolu nag bi nga xam ne ne comme yaayam jur na ko te fekk amul boroom kër pour ñu taqal ko nag lu bon suñu borom war ko setal moo tax sa dal di wax mais ba loola passé waxatul kon loolu gannaaw du Isa rek ko def am na ñu dul yonent sax te wax ci jamono boobu wax benn kooku boobu dindi ko du argument boo xam ne mën nga koo teg ne kon moo féete kaw yeneen yonent yi dul euh, maanaam ulul azmi waaye yeneen ñi bokkul ci ulul azmi moom moo leen féete ko waaye kéemaan yooyu taxul kon loolu nga xam ne eh, kawteef la yu suñu borom di wàcce mën na ko wàcc ci nit ku baax nitu yàlla mën na ko wàcc sax ci xam ne noonam la mën na ko wàcc ci ku ne kon loolu du nattukaay waaye nag Isa ni mu doyee kéemaan mu ngi bokk ci ulul asmi nga xam ne bu Muhammad wéyee ak Ibrahima ak Muusa moo ci topp mooy ñeenteelu ci ñi gën ci ñi suñu borom sàkk ñëpp mooy ñeenteel bu ñett ñooñu wee Isa moo ci gën alayhi salaatu wasalaam goo xam ne suñu borom ci boppam moo ne misaalum Isa mooy misaalum rek Isa am na yaay sax baay sax la amul waaye Adama moom amul yaay amul baay kon ku mën a sàkk ku amul ndey amul baay mën nga sàkk ku am ndey te amul baay waaw xanaa léegi question yi bari na lool lool lool. waaye rek euh, waxtaan wi neex na te am na njariñ ah ñi nga xam ne laaj nañ fi ay question tontuñ ko itam waaw ñu ngi ngi jéglu beneen yoon rek xam nga moom bu ñu ko toppee itam fii ba suba du jeex ndax lii lépp genn wàll bi tontuwuñ ko lépp ay kon boog dellaat sant sëriñ bi te di ko ñaanal mu yàgg suñu kanam yàgg ñoo ah jindi ngi sant itam xale yi nga xam ne ndax lii lu am njëriñ la ndax képp koo xam ne ni jóge nga fi ñëw fi jële benn fepp xam-xam rek ah danañ ci am tiyaaba ñoom ñi ko ñoom ñi ko organisé kon boog ñu ngi leen di sant bu baax a baax tey ñaan itam lii ah bu fekkee sëñ bi jotam may na ko ñu di ko faral di def donte lee weer wu nekk benn yoon la itam ñi di ko organisé ak ah, kon boog ñu ngi leen di gërëm ci dikk bi ak ci déglu bi ñoo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu jox sëñ bi mu ñaan